fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yonent bay saa saa la borom bi ne fàttali am ñoo xam ne da leen ko wax mais xamoon nañ ko alaykum bi sunnati bi bi bi bi kitaabillah yàggu leen ko wax te xamuñu ko xam nañ ko mais da leen koy fàttali waaw li Seydina Abu Bakr wax yonent saa saa nii fàttali nañ ko fan yee mu xutba lu dul ne dina dégli sarax daal di tere mus la mooy di décapité di daggaate ay nit ñoom yooyu ñoom xamuñu xam nañ ko mais mais waaye lu ñu ko mën mooy di fàttali dafa baax. fa zakkir in nafa'ati zikra waaw fàttali ndax fàttali day jariñ saa su kon yeneen ci waay saa ku ko fi toogal wala koo xam ne borom bi mosal na la dara ci li mu ko jox lii mooy sa waru sa sa waru dara lii nga war a def ak nan koy defee ak fan koy defee. ak jamono ja boo ko waxee foo xam ne am yoo xam ne noppi moo gën parce que boo ko waxee yenn yi musiba ja muy indi moo raw la nga bëggoon a daax loolu jaru ko nga noppi loolu nag boroom xam-xam rek nit ki moo war xam loolu xam kañ la ak naka la kon loolu lu ama am solo la kon nag mu ne wa ummatakum wa inna ummatakum waaw te nag gis nga seen xeet bii waaw ñoom la wax de ñoom la seen xeet Allah waaw <laughs> waaw kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ñooy sahabatu rasulillah yéen ay xeet yi gën sallallahu alayhi wa ñu génne ci nit ñi yéen la mooy saxaaba yi radiyallahu anhu waaw ku ñëw ci ginnaaw di ci bokk seen ginnaaw la mais ñoom la alquran doon wax ñoom la borom bi doon wax ci en premier ñi ci des doon la ciy topp seen xeet bii ju'ila aafiyatuha fi awwaliha bet nañ seen aafiya waaw li ca gën ci lu njëkk bi xanaa gisuñu woon xayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum si yenent bi alayhi salaatu wassalaam ne ah mooy xarnu bi gën mooy sama bos topp bi ci tegu topp bi ci tegu moo tax ñett yooyu ñoom lay wax ne ñoom lay junj fii ne wa inna ummatakum hadihi ju'ila aafiyatuha fi awwaliha moo tax ñooy alqurunu thalatha al al as-saliha waaw ñooy ñetti siècle yi nga xam ne ñoo gën waaw xayrul qurun yonent bi alay saa saa ma ko wax waaw li gën ci suñu ci siècle yi mooy bi ma dund ak ñi ko tegu tekku ñi ko tegu Allahu akbar moo tax ñooñu noonu nag xeet boobu lay wax ca lañ def li nga xamante ne mooy seen aafiya moo tax ñooy ñi gën ñi gën sell xol fa la ëppee ñi gën a sell ak jaamu yàlla bëgg yàlla topp yàlla dimbale diine fa la am mais ñi ñëw ci ginnaaw mais xoolal xoolal téere xadiis yi téere hadith yu mag yi référence yépp ci siècle yooyu la génn Muwatta imaamu Malik waaw Musnadu al imaamu Ahmad waaye rahmatullah ala al-jami' Sahihayni sunanul arba'a ñu ñépp ci qurunu salaasa yooyu lañ dund xoolal téere yooyu. boo leen dindi woon ci l'islam bi ya kenn du xam diine lii maa la ko wax non téere yooyu moom bu ñu effacé woon ci l'islam bi parce que mooy njàngale yeneen way sa san ci la ne kenn du xam diine waaw te ñoom ñoo liggéeyoon liggéey bi waaye territoire islam bi mais da yaakaar ne l'islam ba muy jóge ca frontière Chine te Chine sax ndax wikuur yi foofu yi ñu nekk te Chine nangu ko foofu yépp l'islam dafa àddugoon foofu ba Portugal mais loolu jamonoy Seydina Omar ak Usman la radiyallahu ta'ala anhu mais dara yokkuu mooy gis nga ñoom niñ ko teedee def xoola fi yonent may sa san génn àddina ak Seydina daanaka fa lañ ubbi loolu lépp daanaka bu amee lu ci teguwaat tuuti mooy juste après lañ ci tegaat ay mbir ñoom ñu ñu matale mbir mi mais ci siècle yooyu matul sax affaire bi matul cent territoire jullit ñi tey ni boo ñëwee en en mille quatre cent quarante cinq sa ay nii ma toll ñoom ñoo ko defoon nii dara lañ ci yokk ñu ñëw seen gannaaw al al qurunu salaas nga xam ne ay Ouzbékistan Azerbaïdjan Khurasan bilaadu Khurasan wa Ismaniya wal Maghrib wa Ifriqiya al ak Ifriqiya al foofu yëpp l'islam dugg jamono yooyu la woon. saxaaba yi ñoo ko fa yóbbu ah du ay taalibi saxaaba kese de ñoo ay saxaaba ñu ngi doon dund ñoom ñoo ko yóbbu ba foofu ba tay le six Dul Qaada 1445 dëppoo ak li nga xam ne mooy mardi 14 yokkuñ tos. ci li ñu defoon ñoom wa inna ummatakum hadhihi ju'ila aafiyatuha fi awwaliha allah ndax lan seeni yéenee selloon seeni xol selloon ñu doon liggéey di yëngu mooy ñu ëpp bien sûr dañuy wax am na ay caaxaankat yu fa ne ay yow amoon na mais ëppoon nii lañ meloon nii lañ meloon moo tax borom bi yombalal leen loolu loo xam ne ñun depuis boobu nañu manuñ ci tas fekk manuñoo def liñ def lu tax lu tax waaw ndax ñooñu bokk ñoo ñun jamais al qurunu salaasa waaw moo tax ñooñ lañ naan as-salafu salih way dawlu yu baax ya ñooñ ñooñ allah allah ay way borom bi yàlla na nga ñu teg ci liñ def ñu ay vrai royukaay bañ ñoo def xalf waaw te def nu xalf waaw xalf mooy wutaakoon bu bon xalaf mooy wutaakoon bu baax waaw kon wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha jamono yooyu mbaax yomboon leen malgré crise yi doon am ci wàllu politique bi teewul woon gis nga gaay laa <laughs> ilaha illa allah non mbaax dafa yomboon moo taxoon xoolal euh, jàng jàngale xadiis alquran ak yooyu ay foyer la woon réew moo nekk moo tax ñu naan la diw daxala xuraasaan wa daxala misr wa daxala asham wa daxala alxaramayn waaw nekk lañ doon wër foo dem fépp ay ay ay daara la woon fépp ay ay ay ay jàngale xaajaat yi si yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen ñoroon nit ñi waaw ba moo tax ñu takkal ñu ko nii ñu am li ñu am ci jàngale yonent bi alayhi salaatu salaam radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum amiin rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idh hadaytanaa wa hab lanaa min ladunka rahma innaka antal wahhaab rabbanaa ighfir lanaa wa li ikhwaaninaa allaziina sabaquunaa bil iimaan wa laa taj'al fii quluubinaa ghillan lillaziina aamanuu rabbanaa innaka ra'uufun rahiim wallaziina jaa'uu min qablihim ñu ñëw seen gannaaw lii rek lañu war a wax ay way suñu borom yal na ñu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ci lislaam ji tey ngelaw waay borom bi yal na bul def ci suñu xol ak ñëkk-ñëkk ak mbay ak lu ñuy am ñeel leen utal ngir ñoom ci mbon lu nekk suñu xol ak ñëkk ñëkk ak bañeel yal na buñ ko luñ leen ko amee ñeel ñi gëm way gëm yàlla yi ñoom ak képp ku gëm yàlla waaw rawatina ñoom rabbana innaka ra'ufur rahim kon nag mu ngi noonu wa inna ha wa inna ummatakum haadihi ju'ila 'aafiyatuha fi awwaliha mu ne wa sayusiibu waaye xel seef naa laal aaxira mu jëm ko ñu mujj ci ñoom balaa un wa umuurun tunkiruunaha ay balaa ay musiba yu bari yoo xam ne di ngeen ko bañ di ngeen ko gis ndax lan xamu ngeen ko woon waaw allahu akbar waaw bid'a yi commencé di fël fu nekk waaw shayatin yi nga xam ne fii jismaani insi yi génn waaw ñu doon wax ci hadith sayyidina Hudayf radiyallahu anhu wa ardaah shaytaane yi nga xam ne fii yéere mbubb euh, euh, euh, yaramu nit lañ nekk daal di fël fu nekk nga gis leen ñuy yuuxu nga dégg leen ñu mel ni sirku <laughs> waaw waaw ñu yuuxu léegi la xew allahu akbar kon ah wa sa yusibu axiruha axiraha bala'un wa umulun tunkirunaha ay balaa yu mag te balaa yooyu comme ni ko xadiis wane xadiis Seydina Xudayfa bi mu doon nettali Seydina Omar radiyallahu anhu wàllu fitne yi nga xam ne dañuy ñëw te yonent bay saa saa waxoon ko mel ni ay vague yuy wàcc yu ñëw waaw mu ne ko we am na benn barrière bu dox ak ñoom mu ne ko barrière boobu dañ koy damm wala dañ koy tijj mu ne dañ koy damm waaw mu ne te Omar xamoon na ne <laughs> du waxi como ko doon wax xamoon na li ma ko doon wax allah radiyallahu anhu moom moo doon barrière moo tax bañ ko faatee ba léegi lépp débbi boobu le fitna yu mag yi de dal ci xeet yonent bi alayhi salaatu salaam kal mawj waaw allahu akbar moo tax ah wa inna ummatakum hadihi ju'ila aafiyatuha fi awwaliha surtout <laughs> def nañ ci seen xeet bi aafiyam surtout ñu njëkk ñetti quruun yi waaw mais surtout ñetti quruun yooyu surtout tamit ñu njëkk waaw avant Seydina Omar radiyallahu anhu génn àddina waaw loolu moo taxoon ñu doon gis saxaaba yi radiyallahu anhum doon am ñaaru ah ñu gisoon Seydina Abdurrahman ibn Awf ak Seydina Xabbaab ibn al-Aratti radiyallahu anhuma ku nekk ci ñoom ñu ngi doon rëccoo dem toog ñu tegal ci ndogu Seydina Abdurrahman mu fàttale ko Seydina Mus'ab Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib waaw jooy ba keroog jàllewul ndawooy Seydina Xabbaab na ko noonu ne qutila Mus'ab ibn Umayr wa huwa xayrun minni Allah faat nañ Seydina Mus'ab ibn Umayr te moo ma gën waaw ñoom moom lañ defoon lu jëkk doon ko ngir yàlla ñoom amul dara luñ ci mos alors que ñun dund nañ après waaw borom bi ubbil ñooy xéewal ñuy ragal est ce que du borom bi loolu la ñu faye le Seydina Omar ci doon ko Allahu akbar radiyallahu ta'ala anhum waaw ñi ëpp aafiya ci ñooñu mooy ñi nga xam ne jamono yonent bay saab-saab lañ lañ génn àddina waaw ak ñi ñëw seen gannaaw ba ci Seydina Omar radiyallahu anhu moo doon barrière bi waaw mais bi kiiwee ci lu fitna yi tàmbalee fitna yi tàmbale di wadd kay waaw waaw waaye globalement wa ju'ila wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha mooy as-sulus al-qurun ath-thalatha comme niñ la ko waxe Allahu akbar radiyallahu ta'ala anhu wa sayusibu akhiraha bala'un ah mu mujj nag ay balaa moo taxit jullit ñi loo gis yépp yonent way sa sa waxoon na ko waaw waaw <laughs> kitaabul fitan demal ci sahih imam muslim wala sa imamul bukhari wala sa imamul bukhari sa imam muslim kese yemal ci loolu nga xool kitaabul fitan buntu fitna ji waaw di nga gis lii yonent way sa naan day ro dina leen laal ay balaa yu tara tara tar te di ngeen gis ay mbir yoo xam ne di ngeen ko bañ allahu akbar waaw ay tuubul yoo xam ne mbir bidaa yoo xam ne xewul woon bidaa maam yëpp tëb waaw ci wàllu aqida rawatina ci wàllu pas-pas ci wàllu jëf lépp nga gis bidaa yi di naaw laa wax di fër-fëri waaw mel ni njéeréer yu tasaaroo foo jaar daanaka ab bidaa yi ngay xool wal iyaadu billah da ku nekk nag jàpp ne moom li mu nekk mooy dëgg firaq yooyu yeneen tuwaay saa saa ne waa banu Israël daal di woon nañ waa euh, koy taqaloo yahuud yi ak nasaraan yi xeetam tamit dina ñëw taqale ko wallahi laqad sadaqa amin rasulu rabbil alamin wallahi waxati dëgg waaw def ay pàcc pàcc nekk ay shiyaa waaw ay pàcc pàcc nekk ay shiyaa waaw ay kuréel yoo xamante ne nii daanaka koo ci gis mu nga yéena ka ca des ak biir <laughs> waaw nga xam ne wal iyaadu billah wal iyaadu billah yal na bu ñu borom bi boole ca ñam doon wax naan min alladina farraqu diinahum wa kaanu shiyaa ñi nga xam ne dañoo takkali soobu ñu ma leen tëraloon seen mode de vie leen jaar leen ci ñu ñëw takkale ko waaw nekk ay ay kuréli kurél waaw allahu akbar waliyasu billah allah waaw wala takunu min almushrikin min alladina farraqu diinahum wa kanu shi'a yal na buñ yardoo yal na buñ mel ni ñoom waaye nag yonente bi alayhi salaatu wa salaam dafa waxoon ne la tattabi'unna sanana alladina kaanu min qablikum wat naa ne di ngeen topp trace yoonu doxalinu ñu leen jiitu woon ba buñ duggee ci kàmbu mbëtt di ngeen ñetti dabaj te mbëtt moom loolu sax doyul ci moom waaw roy dàq waaw ay mbir yoo xam ne ay nit ñoo xam ne ñuy woote woo diine waaw umurun tunkirunaha ñoo bi indi ay bidaa yoo xam ne yow da naan c'est pas possible quoi sa bopp bi mooy wëndeelu boo moytuwul waaw mooy waaj a xar boo moytuwul waaw fitna yi di dal fitna gi gën a rëy mooy fitnaay aqiida gi fitnaay tàqale koo gi moo tax noon yi yab leen waaw di leen sëqatoo comme ni nga xam ne noonu la charognard yi di sëqatoo benn médd boo xam ne gaynde jël nañ leen soxla ci moom ni ñuy ñëwee ku nekk bukki jóge nee bëgg a jël picc yi jóge nee ku nekk di së di sëq daanaka mel ni l'islam bi noonu la mel waaw ñu mujj daanaka suñu mbooloo jariñ jariñu ñu dara waaw an ittajahta ila al fi baladin tajidhu ka tayr maqsuusan janaahaahu waaw waaw soo mën a jublu ci l'islam réewul l'islam yi boo demee loo fay fekk kat tayr day mel picc moo xam ne maqsuusan dañoo siisu dagg janaahaahu ñaari naaf ñaari laaf yi nan lay naawe te pourwaa yëpp dañ ko fay fekk ñoom muus ñoom ñëpp dañu ñëw rey ko léegi lekk ko waaw loolu moo dal jullit ñi wal iyaazu billaah xoolal xoolal <laughs> waaw xoolal depuis le 7 octobre Israël a ngi saax saaxee suñu mbokku palestiniens yi waaw le 7 octobre ba le 14 mai waaw amul kenn ku mën a téye ci loxoom ci jullit ñi laa wax de ndax yéeféer yëpp ñoom lañ àndal réew réefal yëpp mais jullit ñi seen bopp ñu bari ñoom lañ àndal walla iyaazu billaah ak division bi xoolal bay nii kenn waaye lool yàgg na de bu kenn ñun xam nga boo xamul taariixul islam affaire yi day mel ni lu bees ci yow alors que déedéet mbir yi day day day day delluwaat rek day mel ni luy baamuwaat waaw daa mel ni luñ la rireek la lan la waykatu arab ba doon wax waaw tis'uuna aaman bilaadullahi tasruxu wal islaamu ansaaruhu summun wa umyaanuhu wallah <laughs> wallahi tis'uuna aaman quatre-vingt-dix ans waaw waaw quatre-vingt-dix ans bilaadullahi tasruxu muy al bila al quds waaw fekk kii yee fi ñëwoon mooy euh, tubaab yi croisade yi waaw fekk seeni armée ne dañuy ñëw nangu al Quds sharif muy foofee nga xam ne fa la yahuud ya nekk di yàq waaw muy Jérusalem waaw allahu akbar allahu akbar quatre-vingt-dix ans wal islaamu ansaaruhu ne war a dimbale l'islam summun ñu ngi ne ñiik waxum yaanu dañoo mel ni jéguñ li xew te ne gaaye gi bëgg saax saaxee al Quds sharif troisième lieu saint de l'islam waaw mel ni gisuñu ñii mel ni dégguñu summun waxum yaanu ñu ko war a dimbali quatre-vingt-dix ans allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah kon loolu dafa yàgg képp ku yaakaar ne yii nii ngay gis te loolu lan moo mooy seen tàqale ko gu ñu tàqale ko ñun jullit ñi am na waxoon naa leen fi ca siira ba am na sa benn tubaab boo xam dafa tuub waaw <laughs> boo xam ne dama ko aalool benn livre bu ma yoroon mu doon wax ci geeru croisade yi waaw akbar mais bi nga xam ne ci la ko liir xolam dafa jeex waaw xolam dafa jeex <laughs> xolam moo jeex mais dana mais est que xamoo ne kon lii moom la ñuy dund ba léegi man ne ko moom la ñuy perpétuer wallah waaw allahu akbar moom la ñuy perpétuer di ko def moom lañuy ñuy muy diviser pour mieux far rek tasut goog ñu def te duñu duñu ay bambin ba toog naan diwa ñu diviser ñun ñoo di ñu diviser suñu biir la nekk waaw suñu anania égoïste ak tamit nationalisme ku nekk jàpp ne fa ma nekk walla ñun les misri les les égyptiens waaw ñee naan ñun les les les les syriens ñii naan ñun les saoudiens ñii naan ñun lii teg mbubbum l'islam mi leen yàlla yëkkatee ñu teg ko fee di wootewu al qawmiya al asabiya waaw ak li ci yonente bi alei salaatu salaam wax allahu akbar wallahi wallahi wallahi lii moo ñu dal waaw lii moo ñu dal asabiya gi nga xam ne moom lañ nekk ku nekk di xëcc jëme sa sa sa sa sa sa côté waaw jàpp ne daal frontière bu baax mu ngi des Sénégal la yem waaw bu dul Sénégal moom ñu leen di ñu leen di yërëm jàpp ne li baax a ngi Sénégal ku nekk ni ko sénégalais di jàppe ku nekk jàppe ko noonu waaw ñoom ñoom duñu xalaat en umma xeet déedéet déedéet en tribu bal en nationalisme loolu la ñuy xalaat wal iyaazu billah noonu la ñuy waaw frontière u l'islam xamuñu loolu loolu moo problème u keneen duñ ko faire sien déedéet waaw ah, les palestiniens les ñangam ñoom seen affaire la affaire u la africain noir bi non non ça c'est euh, affaire u ak juif la waaw ñeen affaire euh, euh, Hamas ak nangam nangam ku nekk loolu lépp ngir nga mën simmeeku ci mbir yi daw sa responsabilité wal iyaadu billah bala'un wa sa yusibu axiraha bala'un wa umurun tunkirunaha hmm. waaw ci wàllu pas-pas yu gis gaay waaw bid'a gu nekk ñu génne ko fi waaw yées mu ne wa taji'u fitanun yuraqiqu ba'daha ba'dan mu ne te fitna yi dina ñëw yoo xam ne dañuy day tax yi mujjee ñëw dañuy dañuy dañuy nooyal ya jiitu quoi danga naan data gaa mais mais ndekete lee lee lee lee lee lee lee bi ñu jàlloon ndeke du dara xanaa gisuñu woon ci bunt bi nga xam ne moo doon baabul mubaadarati ila al hadith quatre-vingt-douze allah allah allah buntu njëkkërante jëm ci yiw yi muy chapitre dix yaa ngi koy fàttale ko fay Seydina Az-Zubayr ibn Adi nee na atayna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu fa shakawna ilayhi ma nalqa min al-Hajjaj fa qaal isbiru fa innahu la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam rawahu al-Bukhari rahimahullah allah az-Zubayr ibn Adi rahimahullah nee na dañoo dikkal Seydina Anas fekk ñu ngi woon Basra waaw shakawna ilayhi ñu daal di koy jàmbat maa nalqa min alxajjaaj li nga xam ne moom lañuy ñuy jote ci mbonte yées yi nga xam ne moom la alxajjaaj ibn Yuusuf ñu doon tudd mi catapulté woon Kaaba gi dóor ci bomb rey Abdallah ibn Zubayr ak ñoom Abdallah ibn Mutiya ak ñañ àndaloon pendre leen seen bopp yi te ci mujjee rey waxoon nañ la mooy Sa'id ibn Jubayr ma ñaanoon ne moom ginnaaw moom yàlla na bu mu fi ci kenn Hajjaj mu yées moom as ñu ñëw di ko jàmbat Seydina Anas yu yées yi mu nekk fa qaala mu ne leen isbiru muñ leen waaw mu dénk leen muñ moo tax ku natt dal nga ñëw yow manoo ko faj ngay ñëw mën bu ma wax muñ leen bu ma wax muñal lan nga koy wax dellu lan nga ko mën a wax leneen boo ko waxul muñal yeneen tubaab saa saa lan la waxoon ndaw sa mu fekkoon mu toog di jooy doomam ca xabru ba ba ñëwee lan la ko wax yaa amatallah isbiri ittaqillaha wasbiri yow jaamub ndaw jaamub yàlla bu jigéen bi ragalal yàlla te nga mu naa ko ilayka anni waaw fa innaka lam tusab bi musibati bay jàngal way ah oh, xamu ko woon nag moo tax jom niñ ko gisoon xadiis boobu gisoon nañ ko ci riyaad bi li dal dalaa dalul kese waaw Hudaybiya biñ koy def noonu mooy bay'atu ridwaan ba def accord yeeg Suhayl ibn Amr mujj na tuub gi bi radiyallahu anhu mais keroog ñoom Abu Jandal di doomu Suhayl ak nañu jàppoon Makka bi leen bugal ci jullit ñi ba Abu Jandal ñëwee jóge ci ay feeram daw si di bu di direeku ba agsi fekk yonent bay saa saa ma ngi taxaw ak baayam yéeféer bii nga xam ne temps yéeféer di Suhayl ibn Amr daw si sànni boppam si jullit ñi Suhayl ne kii laay njëkk a doxalanteeg yow yonent bay saa saa accord yi da nga ma koy delloo boo ma ko delloo dootuma defate nga accord yonent bay saa saa ñaan ko njëkk ba ba sonn bàyyi ma kii <laughs> mu bañ ne moom doom ji da koy récupérer yóbbuwaat ko di koy mbugal bi mag ndax gëm gu mu gëm Allah wa rasuulahu sallallahu alayhi wa sallam jullit ñi mer way yonent waaye saa saam ne ko kon dem ne ko demal delluwaatal ñu wax loolu daa ko wax ne leen isbiru muñ leen keroog bi ñuy duma waa kër yaasir di leen teg ay mbugal yi gën a tar ci ronu ci suufu mag yaasir waaw ak soxnaam Sumayya ak doomam bi Seydina Ammar radiyallahu ta'ala an ali Yaasir lan la leen yonent bi saa saa isbiru ala Yaasir fa inna maw'idakumul janna mu ñaan yéen waa kër Yaasir waaw da ngeen xam ne seen rendez-vous mooy aljana muy muñ lañ leen mën a wax waaw wa bashiri saabiriin alladhiina idhaa asaabathum musiiba qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun bëgg ñu wax le mais mu ñëw na manoo ko faj boo ko mënee faj waaw mais manoo ko faj lan nga koy wax le moom si boppam manu koo faj mu ngi dal li muy dal yow manoo ci dara loolu nga ko mën a dëfale dalale ko kalam lu dul muñal la yonent bi saa salaam wax ñi nekkoon ci jafe-jafe waaw walla Ansaar la leen wax sayakunu ba'di athar di ngeen di sama gannaaw keroog lu leen dajalee ca Xunayn Ji'irraana ba muy euh, séddale mànga la alhamdulilah bi ngeen gis sama gannaaw nit ñi yoo xam ne dañ koy jël mel ni amu ngeen ci droit aati moo ko bàyyi leen waaye na ngeen muñ hatta talqawni ala al hawd muñ leen ba da ngeen di dajeek man ca sama mbalkama yow mal qiyam waaw léegi lan nga bëgg ñu naan ñu bu leen wax muñ leen ah, boo ma nee bu ma wax muñal man man reculer ne aw ma leneen lu ma la wax ndax la yasa'una illa ma yasa'u rasulullah rasulullah sallallahu alayhi dara bu ñu yaatu lu dul li nga xam ne yonent bay sasab loolu da la doon doxale waaw kon nag balaa yooyu dina ñëw ak fitan yoo xam ne bu ñëw da nga naan bii wa dina yomb moo tax Seyna Anas gaay biñ ñëwee di ko jàmbat xajjaaj mu ne isbiru muñ leen fa innahu la yati zaman te ngeen yëg ne amul benn jamono buy ñëw illa walladi ba'da lulul bay ñëw gannaawam après boobee sharrun moo gën a yées moo gën a yées minhu ba jiitu hatta talqaw rabbakum ba ni ngeen seen seen borom nii lay demee ndax lu nit ñi di sori zamanu nubuwa mbiri di gën a tar mu ne lii sami'tuhu min nabiyikum maa ko dégg man Anas ibn Malik ci seen yonent alayhi salaatu wassalaam loolu loo xadis bii di wax waaw waaw wa taji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'dan fitna yi day ñëw yii ñooy woyofal yeneen ya waaw wa taji'u al-fitna fa yaqulu al-mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif bu ñëw nga jàpp ne ju way yàlla bi jàpp ne bii moom moo koy doggale moom beneen yow mu ne ah haadihi haadihi waaw léegi nag fa man ahabba mu ne képp nag ku bëgg an yuzahzaha anin nar képp koo xam ne bëgg nañu soril la sawara waaw ku bëgg ñu soril la safara waxul lu la aaya bu wax waaw allahu akbar ku bëgg ñu soril la safara wa yudxala wa yudxala aljanna ñu dugal ko ajjana lii na nekk sa xaal lii la nekk sa pas-pas fal yatihi maniyatu bu ko dee di dikkal wa huwa yu'minu billahi wal yawmil aaxir moo tax lii la ku bëgg daal yow àddina bi metti na ak neex naa ci yam gis nga bu neexee fii lu gisoon na ñeneen bay saa saa ne wax dañuy indi yu'ta bi an'am ki gën a neexoon dund ci waa àddina te war a dem safara ñu naq ko dugal ko facc ko ne ko puccox génne capp ko ci safara génne ko même pas ay tiers ne ko ndax mas ngaa xam lu neex mu ne wallahi mu ngi wàcc yàlla masula xam lu neex ñu ci àddina bokk ci waa àjjana ñu capp ko biir àjjana génne ne ko yaa abdallah yow mas ngaa xam lu neex mu ne lu naqari mu ne masumaa xam lu naqari waaw kon nag képp koo xam ne ngañaayu ëllëg la bëgg mucc ëllëg ci safara texe aljana na fekk bu ko dee di dikkal fekk ngëm yàlla moom na nekk ci moom mu xaw ma luy kaw waaye na fekk mu gëm yàlla waaw bu ko dee di dikkal ah. na fekk de mu gëm yàlla de wal yawmil aaxir ak bésu pénc ba waaw gëm naa yàlla mais yawmal xiyaam amul gëmoo yàlla waxoo dëgg waaw non loolu dañ ko doon wax rek ngir xam nga gars yi dañu sonnoon quoi kasab yow moom waxuma la kasab mais kaafir nga waaw yow moom yéefir nga du l'islam moom dañ ciy duggaat waaw waaw mooy la alquran wax kullu nafsin dha'iqatul mawt waaw bakkan bu ne dina mos dee waaw wa innama tuwaffu tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaama gis nga li ngeen di jëf fii kenn du leen ko fay fii lépp fii fii fii déedéet waaye lay matal fay ga fay gi day tàmbali fii borom bi di la maxal lenn ci lu baax li nga def mu la ciy maxal tuuti yow way ngëm yàlla bi loolu nag ku jàpp ne ci matériel lay nekk mooy yow xamoo